أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فيقول الله تبارك وتعالى في سورة المدثر إن شاء الله تعالى ñu ñëwaat kon ci saar bi nga xam ne mooy al-Muddathir ginnaaw bi nga xamante ne nii gisoon nañ ko ci jataay yii ñu weesu walillahi alhamdu wal minna ñu ngi woon ci fi nga xam ne mooy weeru laaya bi ak benn muy trente et un wu bi foofu la ñu yemoon mooy fi nga xam ne ci lay tudd li nga xam ne mooy safaraw saqar naan moom du ba dara wala tadar du bàyyi suux te du bàyyi wenn yax lawaahatun lil bashar day soppi li nga xam ne mooy deru koñ fay dugal wal iyaadu billah alayha nekk na ca safara soosale nag saqar tis'ata ashar fukk ak juróom ñeent di dix-neuf ci ay malaaka loolu waxoon nañ la li nga xamante ni nii moom la ku mel ni Abu Jahlin ak waa ji nga xam ne ci waa Banu Jumah nga xam ne boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañoo wute ci turam am ñu ne moom mu ngi tuddoon Abul Asdiin am ñu ne déedéet moom tuddul woon noonu Abul Ashad Asiid ibn Kalda al-Jumahi la tuddoon mooy ki ne woon moom mooy man daal gis nga ndax dafa jàppoon ne moo poon dool foofu la ca Quraysh ca waa Makka mu ne simple na de man sama benn mbagg bi laa naan tëll ju fukk yi ci ñoom laa leen leen tëll ak sama benn mbagg mu des juróom-ñeent juróom-ñeent yooyu ne mën a leen tëll dóor leen benn coup d'épaule ñu jàll na de ma daal di leen ne yéen waa Quraysh aca dugg leen aljana bu dee aljana joojule am na suñu boroom nag ne ja'alna ashaaban naar illaa malaa'ikatan wa ma ja'alna iddatahum tabaaraka wa ta'aala mu ne man defuma waa al wa ñi nga xam ne ngir waa safara illaa malaa'ika ay malaaka laa leen defal mooy ñooñu le ndax ñoom ñii ñenn ñi surtout Abu Kaldami dama foogoon ne kat ñooñu ay nit lañu ma mënaan bàyyil rek noonu laay def suñu boroom ne xanaa xamuñ ne ñooñu le ay malaaka lañ te ñoom defuma leen seen lim boobu nga xam ne mooy dix di fukk ak juróom-ñeent defuma ko illaa fitnatan lu dul muy fitna di mbugal ñuy dina taral mbugal mi ci kaw yéefér yi lilladiina kafaru ngir yéefér yi bu ñu duggee foofu la ci boroom nga def leen dix-neuf te defoo leen beneen lim muy fukk ak juróom-ñeent mu ne li yastayqina alladina utul kitaab ngir ñi nga xamante ne nii mooy ñi ma joxoon téere ci yahuud yi ak ñi nga xamante ni ñooy kartaan yi ñoom ñu daal di leer lu mbir mi leer ci ñoom ñu xam ne ah lii sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam wax fii kat lu mel nii moo ñëw suñu téere yi moo ñëw ci tawraat waaye moo ñëw ci linjiil ne waa saxaar kat safara ya fa nekk kat fukk lañu ak juróom ñeent mu ne wa yazdaada alladina amanu imaana bu ko defee ñi jot a gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam di way ngëm yàlla yi gën a yokku ak ngëm ci loolu le wala yartaaba alladina wutul kitaab te yahuud yi ñu bañ a déng déngi ci li nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam indi ci alquraan ji wal mu'minuuna ak way ngëm yàlla yi tamit loolu ndax da leen di yokku ak ngëm yàlla wali yaquula ñoom loolu la leen di yokku waaye mooy bu dee gëm nañu wali yaqula alladhina fi qulubihim marad waaye it damaa def lim bii ngir ñi nga xam ne seen xol yi ak ak feebar da cee ne wal kaafiruuna ñi nga xam ne ñoom àgguñu ci kéefër pire waaye ñoom dañoo nekk seen ci dengi dengi ak tamit seen xool dafa am ay feebar wal kaafiruuna ak yéefër pire ñoom nag lan la leen bi alquran ak lii alquran wax ci yooyu lan la leen di yokk ñoom lan la ñuy wax maada araada allahu bi hada masala ana suñu borom waaye borom bi yàlla lan la lan la ci lim bii mu defe ak waxtaan wii ak dix-neuf yii mu def lii mu def malaaka yi def leen dix-neuf te defu leen vingt defu leen ñaar fukk walla leneen lan moo tax ñoom ñoom ay ñoom dañ fay nekk di laajte la ale ñu gëm lii borom bi wax ñu ne fa naan waa mais lan moo tax quoi loolu nag mu ne kazalika mu ne nag nii yudillu Allahu man yasha la suñu borom bi seetaane mu sànku képp koo xam ne moom la soob borom bi tabaaraka wa taala ba du gëm li alquraan bi wax du gëm li yonent yi alayhimu salaatu wassalaam bi wax waaye wa yahdi man yasha tamit la borom bi li gindee ku ko soob moom wa maa ya'lamu wa maa ya'lamu junuuda rabbika illaa hu wa la ya'lamu ta xamul junuuda rabbika sa soldaari borom illaa huwa ku dul ndere moom mooy borom bi moo leen xam dëgg dëgg dëgg dëgg wa maa te moom nag gis nga saqar nii li muy njàng njàng safara soosu nekkul illaa dikra lu dul loo xam ne fàttali la lil bashari ngir nit ñi ngir nit ñi fàttaliku looloo tax ma daal di leen koy wax ñu xam ne mu ngi xaar ci kanam képp koo xam ne yow meloo meloo nga meloo lu melokaan wu tax ñu nga war faa dugg am ñu ma hiya te gis ngeen seen safara fii ngeen am fii ci àddina nekkul lu dul day fàttali mindee fii safaraaw safar ko defee ngeen ku bañ a dugg safara sii rek niñ gisee ni mu ñànge boo bañee dugg wële nag na nga ragal sa borom tabaaraka wa taala suñu borom ne kallaa wal qamar yéeféer yi dañoo jàppoon ne moom mbir ay caaxaan la ay fola te ne moom moom malaaka yooyu moom dañ leen di ñooñu nekk sa xar moom dañ leen di fël jàll suñu ne kallaa jàjju leen kallaa mbir mu ni ngeen waatarde wal qamari wat naa ko ci weer wi wal layli wat naa ci guddi gi is adbara bu wanee gannaaw mooy bu demee was subhi maa ngi wat ci suba gi ida asfar mooy bu leeree nañ innaha la ihdal kubar mel ni dañ na ko moo borom bi lu tax muy waat mu ne innaha dëgg-dëgg gis nga safaraaw saqar la ihdal kubar bokk na ci yi nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy mooy mooy catastrophe daay mooy yu ñàng yu gën a màgg ci la yoo xamante ni borom bi bu ko tegee nit mooy ne dina xam ne boromam bugal na ko de nadiran lil bashar suñu borom nag da koo def mu nekk koo xamante ni day xupp ngir jaam ñu daal di génn ci kéeféer gi ñu ne liman sha'a minkum an yataqaddama wa yata'akhkhar léegi nag bi mu leeree ku mu neex nag ci yéen nit ñi an mu jiitu ci mbaax def lu baax aw yata'akhkhara tamu mu taw mooy mu daal di dellu gannaaw ci li nga xam ne mooy mooy saxaan wa kullu nafsin bima kasabat rahina mu ne kullu nafsin bakkan bu ne bima kasabat rahina la mu def rek la mu fàggu loolu lañ koy jàppe moom lañ koy faya lëgdee nga illaa ashaabal yamin ba mu des ñi nga xamante ne ñooy waa ndeejoor mooy ñay dem àjjana moom suñu borom du leen atte atte yu metti yoo moo taxoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne man nuqisha al hisaabu udhib mu ne képp koo xam ne sa da ngaa ñëw yawmal qiyaam borom bi lañ bët la benn par benn la nga defoon ci àddina ak la nga fa newe woon ak jaamu gam ko waroon a jaamu te defe woo nam gënoon a fu ñu ko borom bi def dina la mbugal moo tax mu ne kon nag illaa ashaabal yamin ba mu des waa ndeejoor ñoom moom suñu borom du leen jàppe moo tax dañuy defi bàkkaar di mu leen di jéggal ñuy jéggalu mu leen di jéggal ñenn ñi ci ngërmandeem kese la leen di jéggale ñenn ñi nag mu xamaa ne moom fokk ñu jaar safara waaye du ñu ko sax dañuy naan mu ne kon naa fii jannatin dinañu nekk ci ay aljanna yatasaaluuna ñuy laajtante di laaj nag ci mbiru ñan anil mujrimiina ca way jomb ñaa jaamuñu ci yéefér yi nekkoon ak ñoom fii ci aljina lan la ñuy laaj ñoom bu ñu duggee aljana naan ma di leen laaj di laaj yéefér yi naan leen ma salafakum fii saqar waaye yéen yéefér yi nii suñu mbokk yi ay way lan moo tax ngeen dugg ci safara ju ñàng gi ndax da alquran waxoon na leen ko fële ci àddina nan ngeen def xaalu ñoom ñuy tontu ñoom yéefér yenee lam naku minal musallin li ñu fi dugal première li tax ñun ñu dugg fii bi njëkk li tax ñu dugg fii nii ci safara bi safaraaw saqar mooy lan ka ñun bokkuñu woon ci ñuy julli walam naku nut'imul miskiin te ñu woon leel way ñàkk ñi wakkun naa te nekkoon nañu na xuudu di xuus ma alxaa'idiina ak ñiy xuus ci mboosóor ak li nga xamante ne mooy weddi yàlla ku woote ci weddi yàlla ñu wuyu la nekk ci rek ci lañ kunna te nekkoon nañ nu kaddibu doon weddi bi yawmi diini bésu pay ba ne woon alaaxira amul ci loolu nag ne woon di dund hatta ataana yaqiin ba ni nga xamante ne nii ci la dee nag daal di ñuy dikkal suñu borom nag ne fama tanfa'uhum shafaa'atu shaafi'iin mu ne gis nga gaay yi fama tanfa'uhum du leen jariñ shafaa'atu a aj rammu aji ñii rammu ñi nga xam ne borom bi may na leen ñu mën a rammu nit ñi ëllëg ñii moom rammu kenn du leen jariñ fama lahum moo ñoom lan moo leen dal ba anit tazkirati mu'ridiin ñu dummóoyu sama fàttali jii di alquraan lan moo tax ñu daal di du dummóoyu ñoom yéeféri fii ci addina ba ka annahum humurum mustanfira bu ñu mënaale gis ñoom waa Quraysh yonent bi alayhi salaatu wassalaam day mel ni mbaam yooyu mbaamu àll yooyu daal di di daw farrat di daw di gis leen ñuy daw daw ay xel yu metti farrat yoo xam ne dañoo daw min qaswara gaynde moo leen lañ gis yu xiit ñu daal di daw bal noonu lañ doon dawee dëgg bal li am ba des mooy malgré lii ñu mel nag yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara ku nekk nag ci ñoom bëgg ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu la waa Quraysh doon wax pour ñu gëm la daal fokk borom bi yónni ku nekk ci ñun ak téere boo xam ne dañ ciy bind que ne gëm leen ni Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam am ñu ne mooy ne dañu duñu def dara fii te bu ñu demee àllaxira nag bëgg borom bi jox leen ñoom seeni téere mu daal di leen koy jox ci seen ndejoor ñu xam ngeen ne mbir yu du deme noon de bal laa yaxaafuuna laaxira li am ba des mooy ñii dañoo ragalul sax alaaxira ndax gëmuñu ko loo gëmul noo koy ragalee kallaa dëgg-dëgg innahu alquran ji tazkira waaraate la fàttali la faman shaa ku mu soob ci yéen na koy tudd di ko jàng di jëfeli ci ne waaye nag na xam ne wa maa yazkuruuna illaa an yashaa allah du mën a tudd di jàng alquran di ko settan settantal di doxe li ci ne lu dul dafa soob borom bi tabaraka wa taala huwa moom borom bi de ahlu taqwa mooy ci yell ñu ragal ko mooy ci yell ñu daal di koy ragal di topp ay ndigalam tay tere ay tay ay tereem wa ahlul maghfira mooy ki xam ne moom mi ci ki nga xam ne mooy ci jéggal ko topp ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad ala alihi